bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal àq ni ñu ko tàmbalee yéen rek di koor gi tàmbalee ba tey jii di juróom-benneelu fan bi dellusiwaat nañ fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan yu am solo yi nga xamante ne mu assasatul wafa'i bi koy organisé ci diiru weeru koor mi nga xam ne moo fi toog jotaayu borom daal wax tey lépp rek bokk ci bay ci waar yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul cërale woon borom daal moo tey nag ñu am fi ay gan yoo xamante ne ñenn ñi ñu ngi bàyyi ko Ndakaaru ñenn ñi bàyyi ko Touba ñëw ànd ak waa district sanitaire bu Darou Moukhty ngir fas yéene baaxe mbokki jullit yi nga xamante ne ñoo fi teew ak ñi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan lu aju loo xamante ne dana amal njariñ kenn ku nekk ci ñun ci loo xamante ne dafa aju ci suñu wér yaram kon ginnaaw bi ñu leen nuyoo dalal leen te masawu ci coono yi te ñaan yàlla jëf ji nga xamante ne jëf nañ ko te yàlla rek tax yàlla nungu ko te laq ko fu yàq yëgut te kàttanal leen ba liñ yéenee liggéey ci population bi yéene ko liggéey ci dina ji yàlla may leen kàttan bañ àggale ko fu kawe seen jot yàlla na ko yàlla kon ki ñu fas yéenee dalal tey mooy docteur Ayemine Gueye di liggéey fii ci hôpital bi nga xamante ne moo nekk Touba ci Matlaboul Fawzayni waaye nag mu feggoo ak ay nattangoom wala sax mën naa ma wax ne ay sëriñ daaraam muy professeur Abdou Kane di professeur ci hôpital CTO Grand Yoff eh, ànd ak tamit professeur Maymouna Ndour nekk moom tamit ci hôpital bu Abassal ñoom ñëpp nekk ay sëriñ daara yoo xamante ni moom nii ci ay loxoom ci seeni loxo la jaar ba tax tey jii mu mën a toog fii ngir baaxuñ li nga xamante ni moom la jànge ci ñoom kon kooku lañ fas yéene dalal mu ànd tamit ñu ànd tamit ak docteur Moustapha Diop mi nga xam ne moo jiitee district sanitaire bu daal bu daal moxti ak docteur Ababacar Guèye di ci hôpital bii nekk daal kon tey yaakaar naa ne lépp loo xamante ne jaaxooloon nañu ci suñu wër-yaram ci côté yu bëree bëri war nañoo mën a am ay tegtal ci lu koy saafara fii ji incha allah euh, kon. mën na ma wax ne waxtaan wi ñoom ñëpp ñoo koy seq maanaam lépp loo xamante ne kenn rek mooy jël kàddu gi waxtaan bi waxtaan bi waaye xaj na kenn ku nekk da ngay am wàll boo xamante ne ca ngay intervenir ba tamit bu fekkente ne question yi ñëw na kenn ku nekk la nga spécialisé euh, question bu aju ci loola moom lañ koy jox mu tontu ko kon ki ñu jox njëkk a jox njëkk a jox kàddu gi mooy docteur Aymina moom lañ njëkk a jox kàddu gi xam naa ne dañuy tënk ëslëf rek ci ay jaar-jaaram bala ñu ko jox kàddu gi comme ni ñu ko baaxoo defee ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ci njëkk dalal euh, ginnaaw bi nga xamante ne moom jàng na ba am brevet ci la dugg lycée Lamine Gueye foofee noonee ci la amee foofu la amee baccalauréat ci atum 1983 ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci 1983 ci la dugg ci université bu Cheikh Anta Diop faculté de médecine waaw foofee ci université Cheikh Anta diggante 1983 mi ngi ci biir université boobu ba tax lijaase yi nga xamante ne warees na ko am ci wàllu médecine moom mi am na ko ba am foofu ci foofu ci université boobu foofee la amee doctorat waaye diggante 1997 ak 2002 dafa spécialisé ci wàllu cardiologie ginnaaw bi mu génnee nag ci lañ ko affecté ci hôpital bi nekk Diourbel muy hôpital Luque ci 2001 mu mu nekk fa di liggéey diggante 2001 ba 2003 ci 2003 lañ ko jëlewaat foofu ci hôpital bi nekk Diourbel muy hôpital Luque yóbbu ko CTO muy hôpital bi nekk Grand Yoff mu nekk fa diggante deux mille trois ba deux mille cinq ginnaaw bi nga xamante ne nag ubbi nañ hôpital bii nekk Touba muy hôpital man bu foosee nii lañu ko jëlee foofu noonu ci CTO andi ko fii ci hôpital bi nekk Touba muy hôpital man bu foosee nii mu nekk foofa di liggéey ba jamono jii ñuy wax yéen foofee ci hôpital man bu foosee nii foofu lay liggéeyee kon ci gàttal suñu tënk rek mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal tey. feggoo nag ak ñi ma waxoon léegi professeur Abdou Kane ak professeur Maymouna Ndour ñoom ñëpp kenn ku nekk spécialiste ci wàllu ci genn wàll muy jëm ci wàllu tension ak lu jëm ci wàllu diabète ak lu jëm ci wàllu cardiologie kon waxtaan wi euh, moom li ñuy wax ci li mu jëm mooy lu jëm ci tension naka lañ koy moytoo naka lay dikkee loolu incha allah ci lu fas yéenee waxtaan naka noonu tamit euh, maladie yi mel noonu ak koor bi insha allah fas ñu ne ci ay leeral su ko defee buñ ci jógee bu buñ ko joxee kàddu bi ba mu noppi danañ jox kaddu bi professeur Abdou Kane su ko defee moom mu tënk li nga xamante ne moom la sëriñ ay nii doon waxtaane bu amee ay yeneen leeral yoo xamante ne aju na ci loolu insha allah dana ko leeral su ko defee tamit insha allah def na jox professeur may mu nandu kaddu gi moom tamit mu am ay leeral yoo xam ne dana ko def ci wàllu jabet moom ci loolu la spécialité kon li ñu def moom mooy dañuy jox kaddu gi xamaa ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xam ne am nga laaj mën nga koo teel a bind ci ak ci anam boo ko mën a allah defee rek bu wi jeexee rek danañ tontu ci laaj ñoom ñi xam ne ñoom ñoo seq jotaay ci laaj yooyu ñu fàttali rek insha allah suba euh, sëriñ Abdoulahi Diop lañu fas yéene dal ci jotaay bi mu fas yéene ak ash-shi'ru wala fi murid yi maanaam way ci wolof moom insha allah loolu la fas yéene waxtaane suba kon li ñu def moom mooy dañu jox kàddu bi euh, docteur Aymina Guèye yàlla na ko yàlla defal toog defal ko yàlla na yàlla defal dégg toog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu Xadim Mbàkke imaamu borom daara maam Cerno Ibnu Faatix suñu borom gàtt ko fi lool te man ak te nag danoo am mbégte lool ci yegsi si jóge Touba jóge Touba ñëw ci ci bekkaar ci euh, pàkku maam Cerno Ibrahima tedd ki yàlla suñu borom yokk leeram ku xam digganteem ak sëñ bu mag bi ku gis daaru tey xam ni muridisme kat yàppaate asa li wax naan yàppaate asa daal mooy waaw ndax ku ni Touba ni daaru Moukhty ku ni daaru Moukhty ni Touba suñ jegee Touba dëkk bu sell bi ñëw fekk lii daaru Moukhty lii kat du nu bett ñu ngi ci bu baax a baax a baax te lii kat da doon ab sonn ab jàngale bu rëy rëy rëy rëy ñun te ne wóor ca ngi suñu delloo it ci dëkk bu sell bi Touba lu mel nii kat daan ko fa waxtaane te xam naa dana doon ab jëw boo xam ne jëw bu rafet lay doon ndax tey jii yaakaar naa ni fànn yii moom euh, maanaam Daaru Muxti moom maanaam jël na raw gàtt bi ñu leen di suñu borom ñaanal suñu borom kuréel yi am solo lool lool lool lool lool koy defee am solo lool weer bi ñu koy defee am solo lool lool lool yàlla sax yàlla ci jàgg yéen nga xam ni borom xel yu rafet yi nga xam ni yéen xalaat yi yal suñu borom dolli leen ak kattan dafa leen ci itam du koy fa njort ndaxte ñun dañ bi jële ñu Touba sama ñaatige bi docteur Mouhamadou Moussa Diop suñu borom def ni ba muy jàng mu jaar ci samay loxo liggéeyandoo hôpital Aristide Le Dantec mu doon ab tuuti tànk ñu liggéeyandoo ñeenti weer boobu yaakaar naa ni moom sax gàgg tuuti tànk la waaye macha allah suñu borom daf koy mayoon xarañ macha allah boobu léegi mosul jóge sama xel benn yoon mosul jóge sama xol benn yoon tey àdduna di dox di dox di dox di dox ba ñu ñëw fii dëkk bu tedd bi di daanoo fi fekk ko fi mu doon fii lii mu doon di médecin chef lii moom wax dëgg yàlla ñun ñun nga xam ni suñu loxo la jaar docteur bi Mouhamadou Moussa Diop li bettu bettu bi ndax dem lu ban kii gis bam nee noonu lay ci jàng jàngu docteur maanaam macha allah ku ku ku sérieux la woon waaw ku am fulla ak fayda ci li ñu doon def waaw moo tax tey jii suñ ko gisee fii mu ne nii macha allah wax dëgg yàlla bettuñu dañ koy ñaanal yàlla it suñu borom dal ko fi lool yi mu bëgg liggéey ci dëkk bi liggéey ko ci population bi liggéey ko ci askan bi suñu borom dafa ko ci dafa ko ci kawajne umu garson parti moom janoga bi ma woyee nag wax ma waxu conférence bi ma dama see kontaan lool lool lool waaye tey jii wax dëgg yàlla man wax ci kanam mbooloo bi dana diis lool lool lool waaw ndegam dinaa ko mën sax ndax dafa am ñaari jëmm yoo xam ne faw mu tudd leen ñu hmm, jóge Dakar eh, muy professeur Abdoul Kane kii eh, di spécialiste en cardiologie kii tey suñu borom def ci weer bu sedd wi bu sell bii di Ramadan sell bii di daaru ñu fiy waxtaan waxtaan boo xam ne waxtaan bu am njëriñ lay doon ci nit ñi ci mbindeef ci askan wi ci mbooloo ñoom suñu boroom jëlee leen Dakar ñu doon am benn liggéey boo xam ni dañ ko façon yéenee liggéey ci dëkk bi Sénégal yow liggéey bu yéeg te kii toog sama wet it xam li may wax lu mu dox Sénégal li muy yaatu yaatu yaatu yaatu ñu tànn Daaru Muxti pour def liggéey boobu fii Daaru Muxti te gox yi Sénégal wax dëgg yàlla bare na fi ay téeméeri téeméeri gox nga ci ay junni junni gox nga ci waaye suñu borom dafa mel ni da leen amatal boppam amatal boppam ba indi leen ci Daaru Muxti ngir liggéey boobu ñu def ko ci kooku mu doon lu rëy te kooku du hasard waaw ndax suñ ko defee gëm naa ne rek suñu borom bi nga xam ne moo leen may xel bu rafet boobu may leen xalaat bu rafet boobu liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg liggéey fii ci Daaru Muxti mu doon ab liggéey boo xam ni ci wàllu xam-xamu docteur kenn mos ko def ci réew Sénégal mbaa ku ko fi def it benn lay doon wala ñaar ñu ñëw dëkk bu fii fas yéene ngeen ko defee fii dëkk bu sell bii da leen di ñaanal yàlla suñu borom dafa leen di ci ci barke dëkk bi ak barke borom dëkk bi suñu borom dafa leen di lu kawe kawe kawe kawe suñu jox te dana ko defit incha allah te di ngeen ko gisit incha allah waaw di spécialiste en kon dafa mel ni tey wax dëgg yàlla moom dama wax sax damay def lu dul introduire conférence bi te dinañ xamal nga xam ni Dakar nañu jóge xëy na ñu ngi biir dëkk bi waaye man mi nga xam ni suñu borom dafa defal tawfeex ma nekk ci 2005 ba léegi nga xam ni bi hôpital hôpital mat na bul faw séeni ci suñ tubaa suñ sàlli nekk jiitu liggéey mu ci jik 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ba tey jii 2011 mu xaw a jóge juróom-ñaari at kon am na lu ma xam am na lu ma xam ci ci dëkk yu sell yi mu di Touba waa Darou Moukhty waaye li mu leen di bëgg wax laata ñoom ñuy jël kaddu bi dama leen di dama leen di baaxee dama leen bëgg baaxee rek ñoom ndax ñii de ngeen gis ngeen gis nii ay borom mbubb yu woyof noonu toog seen kanam waaw waaye lii man li ma li ma li ma jàng ci ñoom bi ma ñëwee deux mille dafa yéen

institution wala institution académique arabe ñun ñu jàng nasaraan ñoom ñu jàng arab waaye la ñuy woowee ndugu day xam-xam bi nekk ci ñun moo nekk ci ñoom te man awma benn lig sax ndax gox yi ñuy jànge al azhar Caire wala Damas wala Riyad wala wala Jordanie wala Tunis wala wala wala wala Bagdad wala Téhéran wala Qatar université yi gën a ci réew arab yi dañu jàng ñëw dellusiwaat wax ci seen bopp kon lii ñuy waxtaane tey du doon ab jàngale waaye li gën jaadu ab soppante xalaat am koy tudde waaw ndax man li ma wér bu wér mooy xam-xam bii nekk ci man donte sax xam-xamu docteur la am na ci lu bëri bëri bëri bëri ñu ci ñii te ay nguur yu bëri ñu yore sol waaw loolu ko foogee sax waaye macha allah macha allah macha allah te tey jii ak développement wu technologie information ak communication yi ak internet bi maanaam seen niveau de connaissance dafay dafay yéen macha allah. loolu moo doon ñaari kàddu yu ndaw rek mu doon baaxee sama ñaari kilifa yi nga xam ni ñu professeur Abdou Kane ak Diop Kane ñoom la def wàllu tension nag man xëy na damay def lu introduire rek ndax wax dëgg yàlla ndongo sañ la wax ci kanamu sëriñ kooku mënul la ndaxte ñun suñu xam-xam soo koy méngalee ak seen xam-xam ñoom ñaar dafa niroog dex ak géej ndox moom day dem sotteeku si géej gi si géej gi si géej gi si géej gi si géej gi rek waaw te ñun yi kenn mën nañ tëkkal bis bu tedd bi wax dëgg yàlla yéen ak man danoo am tawfeex bu rëy te tawfeex boobu nag wax dëgg yàlla man du ma lekk ko yàqal <laughs> waaw dañuy ñëw ñu ñëpp ñu sàkk ci ñoom xam-xam taataan ci mu néew mu bëri après li li ci topp mooy xëy na ab ab ab question réponse lay nekk laajte ak tontu lay lay ci partie yi nga xam ni def naa leer kon du may wax tuuti rek ñaari kaddu rek ci hypertension artérielle la damay jox kaddu gi suñu suñu suñu kilifa professeur Abdoul Kane ak docteur Noël Ndour tension artérielle ak hypertension artérielle maanaam feebar la boo xam ni lan noonu loolu loolu loolu si jamono ji nan ngay xamee yomb na ndax tension ku ko dégg mooy doole te doole dañ natt dañ koy natt mooy da nga jóge kër dem seeti docteur nga fekk ko si barabam mu toog loola ci siis mbaa mu tëral la ci lal bi mu jël appareil bi mu nattal la doole bi nga xam ni te deret bi daw ci biir siddi bi deret boobu moom la yàlla suñ tam la nattee ba mu mat yenn valeur cent quarante millimètres su boobaa dañuy wax hypertension artérielle loolu la dafa am ay sart ndax daan soo ñëwee ci kër docteur yi war nga noppali ko ak diir war nga toog ñu ñu fanweeri minute ñu naan ñaar fukki minute war na sori ab lekk war na sori itam coono wala yenn xeetu ñam yeg yooyu euh, nga toog ab diir docteur bi jëlal ko mu ne la kat yow am nga tension artérielle wala am nga hypertension artérielle waaye léegi tawfeex bi ñu ci am ci at yu néew yi di deux mille six deux mille sept ëllëg kuréel yi nga xam ne moo nang lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram dafa génnee sàrt yi nga xam ne moom na ñuy waxi nit ñi da am hypertension artérielle wala amoo hypertension artérielle ndax dama seetlu ne nit ñu bëri nag tiit dafa yomb suñu gisee suñu demee kër docteur dañu tiit tiitaange boobu day tax xëy na suñu ñëwee kër docteur su ñu nettalee intention du mës wàcc kër loolu borom xam-xam yi ci si adduna bi waaye les experts su boobaa dañ dajoo ñu def ay lu ñu joxe ay directives yu bees ndax ba deux mille six wala deux faw nga dem docteur mu nettal la sa tension ne moom am nga hypertension artérielle wala amoo hypertension artérielle faaw nga dem ko docteur mu wax la nekk mu am nga hypertension artérielle wala amoo hypertension artérielle waaye loolu OMS ñi ñi nga xam ni ay réew yu réew yu ngóor noonu dañ ci am tawfeex bu rëy rëy rëy ndax ku ne xam na ni jot ci ab docteur yombul accès aux soins surtout réew yi nga xam ni ay réew yu ngóor noonu ku mel ni Sénégal Mali Mauritanie ay réew yu ndóol su demee sax réew yu nasaraan yi nga xam ne soo jëlee juróom benn junni nit wala fukki junni nit bu ne da nga am benn docteur xale waaye ñun suñu réew mi da am benn docteur pour cent mille habitants wala cent vingt cinq mille habitants ku ne xam ne kooku bourse docteur boobu yombul waaw léegi wala daf ko daf ko yombal ndax dafa am ñaari sàrt yu bees yu ñu génnee maanaam li ñu woowee mesure ambulante de la de la pression artérielle automesure boobu ab tookeen lay doon si nga xam ñun nga xam ni ay ay dëkku dëkku dëkku njóoloon ndax jot si docteur yombul soo soo si jotee itam maanaam euh, xëy na sax jotaay bi na mu waroon mel du ko mel ndax docteur boobu dana xat-xat boo xam ni euh, la ci war a def la war a jëm si malade bi du ko ko mën jagleel ndax biti lu ma juróom fukki nit ñu ngi xaar wala juróom-ñaar fukki nit ñu ngi xaar su boobaa temps nécessaire sax dootu ko mën ci donc autorisé de la pression artérielle boobu mooy nit ku ne léegi sañ am nga sañ sa kër am sa appareil tension jëlal sa bopp tension artérielle xamal sa bopp léegi am nga tension wala amoo tension kooku bu rëy rëy rëy am nga sañ-sañ boobu dootul rek dem kër docteur docteur ni la am nga tension wala amoo tension waaye dafa am lu ñu woowee automesure de la waaye après tension rek faaw ñu saytuwaat ko ndax am na après tension yoo xam ni dañ ko valider ak après tension yoo xam ni kenn valider ko waaye bu dee après tension boo xam ni yu mu la xam naa yéen waa Darou aussi. su ñu ñëwee ci seen euh, docteur wàll bi docteur Mamadou Moussa Diop wala docteur Babacar Gueye ñu mën a jël ci moom kon nga leen wax yan xeetu appareil tension nga baax ndax ku si ne ci ñi ko mën weer bu ne wala ñaari weer ne wala ñetti weer yu ne ñu toog ñu jëlee seen bopp tension artérielle ndax tension kat da doon feebar boo xam ni dafa ñu doon max dafa doon max. dalay bàyyi ci kaw nii rek ngay wëy di wëy di wëy di wëy di wëy di wëy waaye ci suuf mu ngi lekk yaram bi ci suuf di lekk yaram bi ci suuf di lekk yaram bi ci suuf di lekk yaram bi ci ab diir su yàggee ci yow juróomi at juróom-ñaari at fukki at fukki at ak juróom dafay nasaxal sa yaram dafay nasaxal sa yaram da ngay dégg ba saag rek yaram bi nopp mooy mag bi ngay dégg ñu naan tension jàpp na leen tension moo lay def mook max nga yem rek ci kaw da lay bàyyi ni ngay dem di wéy di wéy di wéy di wéy waaye ci suuf ñu ngi nasaxal cër yi di nasaxal cër di nasaxal cër yi cër yi dañu dégg saag bi bàyyi cër yi ñu gën a jot nag muy yuur muy benn ñaareel bi di xol ñetteel bi di rein maanaam ñebe waaw maanaam liy segg deret di ko def ak tournoi foofu nag damay taxaw tuuti bàyyi sama ñaari kilifa yi nga xam ni ñoo fi ñëw tey man ak yéen ñu barkeelu ci seen seen seen jët seen teewaay man ak yéen ñu taataan ci seen xam-xam boo xam ne macha allah yàlla dana ñaanal yàlla moom suñu borom. maanaam li ñuy def nii suñu borom maanaam dafa leen ci lu koy ko jot te dana am incha allah waaw ndax fii ñu ko defee la mooy moo tax ñu am ci yaakaar bu baax a baax a baax te ñun xam ne ni moom y a pas de hasard kon nag suñu mbir yëpp dañ tubaab yooyu suñu lépp lii c'est pas un hasard waaw waa ñaar mbooloo mi ak ak képp ku fi nekk population bi yëpp si wàllu wér-gu-yaram ay kàngamu docteur jógee falen kenn xamul ne sax loolu ci indi ñu ñëw fekke jotaay bi kooku kooku c'est pas un hasard waaw moo tax man sax samay wax dama koy gàttal euh, ndax euh, ñu mën a yéen ñu taataan da ko barkeelu ci seen ci seen seen xam-xam bu rafet macha allah yu tëb nag bokk ak jotaay bi su fekkee am na laaj yoo xam ne itam def naa leer wala bu ngeen ñu leer ko ñoom ñu ngi fi maanaam ci lañ nekk ba euh, suba incha allah yaakaar naa ni ñu leeral lépp incha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant boobaa ñu jox kaddu gi professeur Abdoul Kane mu yeggale waxtaan wi wasalaam jërëjëf

mboolo bi sëriñ bi mboolo bi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen xam tamit ci dalal bi ngeen di dalal ci bëtum xeet ñu am mbégte di suñu teewaay eh, fii ci daaw moom ci tamit ci waxtaan bi ñu ngi leen di baalu àq tamit ci weeru seet di ñaan yàlla mu mottali suñu yéene yëpp ci weeru keneen ci li mën a mën a wax rek ci gàttal ndax docteur na ko foog naa ne lii sëriñ bu nekk di ñaan yàlla mooy tànn ci def ba mën koo sut sax ku ko xam te foog naa ne ci fànn boobu moom man yaakaar naa ne sama rakk fi nekk yëpp am na lu bëri loo xam ne lii tey war nañ ko mën a mën a ñoom ñëpp ñu baax lañu ñoom ñëpp ñu xam seen ñoom ñëpp ñu xarañ lañ te muy docteur Moustapha Diop docteur ay liggéey euh, ne ay euh, docteur yoo xam ne ñu form seen liggéey lañ te ak li ñuy wax yëpp bu baax baax euh, ci gàttal rek dama bëggoon tënk tuuti li docteur ay liggéey wax li ci jiitu mooy lan mooy tension li ñu tension artérielle ci ci tubaab euh, li muy firnde mooy doole li nga xam ne bi tey moom la war a doxe suñu biir yaram nga xam ngeen ne doole euh, yaram dafa war a dund li koy dundal mooy deret ndax deret bi mooy indi lët mooy indi euh, li ñu tuddee oxygène mooy indi ñam yëpp pour que suñu cër yëpp mën a dund ni mu waree loolu nag li muy firnde mooy dafa war mel ni nga am sa tool Euh, bu cee indi ndox euh, am mel ni pompe pompe bi di tasaare ndox mi ci tool pompe bi pour ñun mooy xol lii indi arrosoir wala di arroser mooy li ñu tuddee artère maanaam siddi di nga xam ne ñooy jóge ci pompe bi di dem ci suñu tool euh, pompe bi pression bi ci dox warul néew trop ndax bu boobaa cër yi dootuñ mun a am dund loolu li xam ne moo leen di dundal waaye tamit warul ëpp ndax bu ëppee daanaka mën na yàq bu bëri ci jiwu bi wala ci tool hypertension artérielle nag mooy euh, doole boobu nga xam ne moom mooy doxal deret mu ëpp ba jéggi dayo bu loolu amee nag def dina dem ba yàq cër yépp ndax amul fenn fu deret dul dem amul fenn fu sidit yooyu dul dem bu fekkee ne doole boobu day dina dem ba yàq maanaam mooy li ay dina doon wax max bi dina tax roño yi max dina tax ba yuur bi yàqu dina tax ba xol bi ci boppam mu sonn ba jékki-jékki mënatul def dara mooy lu ñu tuddee insuffisance cardiaque bu loolu mooy hypertension artérielle naka la ñu xamee ne amee nañu hypertension artérielle man bu may faral di jàngale foofu ci daara bi di lay wan xale yi luy hypertension artérielle bu ma leen di projeté image image bi may njëkk projeté mooy image boo xam ne di dara ñëw ci ak seen dañ euh, kumpa bi yàkkam ci xale yëpp dañuy jóg ak euh, di commencé di trouble naa mun ne yow yaa ngi wone loo xam ne li amul loolu li ma ci bëgg a wone rek mooy hypertension artérielle amul daanaka mandarga boo xam ne bu ñu nee yëg naa ko sama yaram amee naa tension kooku amul ñi ñu yaakaar nañu sama bopp bu mettee amee naa bu ma miiree amee naa bu sama bët lëndëmee amee naa tension loolu yenn saa yi mën a nekk dëgg waaye ci li ci ëpp loolu mooy tax nit ki xam am tension am déet bu sa tension wàccee mun nga yëg yooyu ma wax boo amee boo sonnee mun nga yëg yooyu ma wax boo amee anémie maanaam sa deret sax wàññeeku mun nga yëg yooyu ma wax ak yeneen yeneen i feebar waaye li ci gën a doy waar mooy nit ki mun a amee tension bu fort fort fort gis ngeen paralysie maanaam li ñuy tuddee AVC nit ki mun na nekk ak yow léegi di wax fukki minutes fukki minutes ak juróom yi ci tegu mu am AVC boobu kooku wax bi mu waxtu bi mu wax ak yow tension bi yëg na ba jéggi dayo mais moom yëgul dara ci yaram moo tax nit ñi war nañu jàpp lenn te loolu foog naa ne pour ñun mooy ëpp solo amul loo xam ne li da nga koy gis yaram ne am naa tension wala yow ma tension bu fekkee ne sax am nga tension amul fexe boo xam ne bi wala loolu yëg sa yaram nga xam ne tension bi yëg na wala wàcce benn mbir rek mooy tax ñu xam nga dem ñu seetal sa tension nga dem ñu nattal la sa tension wala comme ni ko docteur Aymina waxee yow sa bopp nga wutal sa bopp cet appareil tension appareil yu baax am nañu euh, lu mel ni trente mille francs CFA tey war nañ mën a am appareil yu mel noonu nga nattal sa bopp sa tension loolu sax moo ñu gënal ñun tey ndax boo demee ñu xaw a tension yéeg te tension boobu ñu taxul ñuy wax tension donc pour xam ndax nit ki am na tension am déet benn mbir moomu rek moo wóor bu fekkee ne tamit am nga tension di koy faj saa yu nekk nga dem ñu nattal sa tension wala yow sa bopp nga nga jàng ni ñu nattee tension maa ngi wax fàttali nit ñi toujours ku ci nekk ku nekk ci ñun am na benn portable ñaar ba ñett appareil tension yooyu mooy wax yi nga xam ne moom moo gën a baax ci appareil tension njëgu portable rek wala sax mu gën a néew nga njëgu portable te euh, sama maat yi nga xam ne xamuñu lu bari ñuy doxe ñuy portable di doxe bu ñu gisee ñëpp xale yi léegi nu ñuy téye portable xam ne ñun li ñuy laaj nit ñi pour ñu jëlal seen bopp tension moo gën a yomb foofu ndax benn bouton rek ngay bës mu donc loolu moom mooy premier message bu am solo pour ñun ñaareelu message bi mooy lu tax nit ki amee tension ndax boo mu nee boo fagaru euh, il faut nga xam li tax feebar bi mën a dugg si yow benn bi mooy mun nga ko doon li nga li nga doon nag moom mënuñu si dara waaye bu fekkee ne nit ki doon na dara gis si suñu wa séegateur nit ñi amee nañu tension yow da war a gën a def attention léegi gën di dem ñu natt sa tension ngay moytu liy indi tension yeneen mbir mi mooy suñu li ñuy lekk ak suñu ñàkk euh, dox ak tàggat suñu yaram activité physique bu mu munti doon muy promener yor sa kurus wër kaaba wër wër wër jàkk ji ñëwaat wala def sport bu mu munti doon loolu dina wàññi tension dina wàññi diabète dina wàññi daanaka ñun feebar yépp yi ñu jàpp ni tey mooy feebar yi gën a lor lor doomu aadama dem na ba cancer ñaareel bi mooy li ñuy lekk tey ñun ñëpp xam nañ ni xorom si dafa bëri ci li ñuy lekk waxuma sax xorom bi ñu gis waaye cube yi jumbo yi bouillon yeeg yooyu yooyu dañ ko war a moytu graisse bu bëri suukar su bëri yooyu bu fekkee ne def nañu bàyyi bay nañ xel ci yooyu rek yaakaar naa ne euh, tension euh, mun nañu mun na wàññeeku si ñun ndax loolu mooy tax nit ki amee tension bu nit ki demee ba amee tension nag naka lay def ndax euh, wax nañ ko sànq li ñuy jàpp ñun tey jii mooy boo jëlee ñeenti nit ba juróom ci Sénégal kenn ci wala ñaar am nañu tension xam nga kooku feebar moom goo gënu koo bëri foog naa ne ñun ñëpp ku ci amewul tension tamit am na si say waa kër wala seen mbokk say njegeen yoo am ñu amee tension euh, bu fekkee ne nit ki dem na ba amee tension lan la war a def li njëkk mooy mu def attention ci li muy lekk mooy li ma wax léegi xorom si mu wàññi ko yaram bi mu bañ a ëpp suukar su bëri graisse bu bëri ndax loolu yëpp day yokk yaram te mun na tamit yokk yeneen feebar yi mën a ànd ak tension yu mel ni graisse bu bëri mel ni diabète euh, leneen lii mooy tàggat sa yaram nit ñi dañoo yaakaar ne boo amee tension da war a toog benn bërëb rek doo def dara léegi leer na ne boo jógee di dox di tàggat sa yaram ak te tension fu mu munti toll bu demee ba ci kanam dina gën a wàññeeku te feebaru xol yu bëri ak yeneen feebar dina wàññeeku euh, tension lan lay def ci nit euh, foog naa ne ñëpp xam nañu. tension tey li ñu jàpp d'ailleurs ci Sénégal gii ñu nekk li gën a faat doomu aadama si sibbiru doonatul yeneen feebar yu bon yi ñuy daan xalaat feebaru xol te feebaru xol yooyu ñoom ñëpp ci tension la ñuy jaar benn bi mooy lu ñu tuddee AVC AVC mooy paralysie paralysie foog naa ne docteur jëpp moom moo doon wax ne fii ci Daaru Muxti jàpp na ni ci bokk na ci li koy gën a indi jafe-jafe paralysie boobu euh, li ma bëgg nit ñi jàpp ci mbir moomu mooy nit ki bu demee ba amee paralysie yàlla mën na def sax ak euh, docteur yi bu ñu ci jàppee mu am lu ci tane ba nit ki euh, cër yi nga xam ne wàññeeku woon nañu mu gën a mu dellu fi mu newoon waaye kooku euh, mbiru yàlla la ñun docteur yi ñu bopp am na loo xam ne mën nañ ci def dara waaye am na foo xam ne foofu la suñu xam-xam ak suñu doole yëpp waaye boo gisee ñaari nit ñu amee paralysie boobu dina am ko kenn ci amoon benn mandarga boo xam ne ci bu ci bàyyi dina dem ci docteur bi docteur bi saafara ndax paralysie boobu li koy indi mooy yuur bi dafa am jékki-jékki tension bi jàpp ko yàq ci dara mais balaa muy yàq ba cër yépp bañ a dox dina am lu ndaw euh, luy luy nit ki di yëg ci yaramam yenn saay lu ndaw loolu mooy lan mooy koo xam ni ci jullit bu nekk war na mun a tari faatiya waaye muy tari faatiya ba ci digg bi rek mënatul fàtte wala làmmiñ bi bañ wala mu doon téye dara lu oyof loolu daan xamul lu tax ñaari minute ñett mu jëlaat continuer wala muy dox miir daan yooyu yëpp mun na nekk màndarga yi nga wane que nit ki kat yóor bi dafa am lu ci yàq il faut que tension moo ko indi kooku bu demee teel ci docteur Diop docteur Guèye ñoom mën nañu joxe garab yoo xam ne dina tax paralysie boobu bu mag bi ba wala coma bi bañ a egg foofu donc boobu mooy complication bu njëkk ci tension artérielle te am na yu bëri yu koy indi diabète dina ko indi cholestérol dina ko indi tux dina ko indi waaye boo ci génnee tension rek daanaka fukki nit ñi waroon amee paralysie boobu kenn ki rek moo koy moo moo fay nar donc kooku moom paralysie daanaka mën nañ jàpp ne tension moo ko indi beneen bi mooy roño yéen gi ngi dégg foog naa temps yëpp ñuy naan insuffisance rénale insuffisance rénale mooy koo xam ne ci dafay jékki-jékki rek roño yi euh, maanaam ñebe bi yàqu te ñebe moom mooy li nga xam mooy usine bi nga xam ni lépp lu ñu defar lu bon ci suñu yaram rek moo koy génn seppi dindi sànni bu fekkee nag yaa ngi dund ak say mbalit foog naa ne du yàgg nga nekk ak moom bu boobaa nag amul beneen solution lu dul lu ñu tuddee jali maanaam ñetti yoon ci semaine bi nga dem ñu tëdd ñeenti waxtu ba juróom muy dindi mbalit yépp comme ça nga mën a nekk ak moom ñaari fan ñett nga ñëwaat ñu dindiwaat mbalit yooyu loolu xam ngeen lu doy waar te loolu insuffisance rénale boobu ñaari mbir fii ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp moo koy indi benn bi mooy tension beneen bi mooy diabète yeneen yi mooy yenn euh, reen yeeg yoo xam ne dañ koy dem di jël jëfandikoo xamuñ lu ci nekk te garab bu nekk poson la muy muy reen yi muy garabu docteur bi boo ko jëlee ni nga ko warulee jëlee mun a yàq yu bëri ci yaram te ñaari ñaari cër yi muy gën a yàq mooy foie ak roñ ndax loo loo loo dugal sa yaram ci ñaar yooyu lay lay lay jaar ci kii bi ëpp ñetteelu complication bi maanaam li ni muy yàq ci nit mooy xol crise cardiaque foog naa ne ñëpp dégg nañ ko wala ñëpp dund nañ ko amul wan ci suñu réew yi waaye léegi dina dinañu toog ak nit wax ak moom fanweeri minute mu dem mu jeex fanweeri minute yaa ngi wax ak nit ki mooy max boobu docteur Aynour doon wax sax nit kooku dafa amee woon diabète wala mu amee tension wala mu amee cholestérol mu ngi jaax ci biir moo tax ñuy insister du loo yëpp sa yaram mooy tax nga xam am nga tension wala diabète ak cholestérol da ngay dem ñu na sa mais comme max na boo xol bi yàqu nit kooku mu ngi mun a nekk ak wax ak ñëpp julli la dem balaa muy egg këram jeex loolu tamit tension dina ko indi tension wax naa leen ne comme deret bi dafa diis te deret yëpp dafa war a jaar ci xol bi mun na dem ba sonal xol bi di indi li ñu tuddee insuffisance cardiaque mooy ñi nga xam ne ñi dañuy dem di fàtt di apat bu doxee fii ba fii mënatul mu taxaw bu demee ba ci kanam yëpp dafay nekk ndox muy saxat di tukki ndox ndox ak gërëm tànk yi neew yi sadd loolu yëpp tension bokk nañ ci li koy gën a léegi nag naka la ñuy aaree diabète euh, kooku damay bamtuwaat rek li ñu wax ñun ñëpp docteur ay nag man il faut que nit ñi jàpp ne feebar yooyu suñu ñoom maam yi amuñ ko woon xamuñ woon sax ne am na léegi dafa law ci suñu biir li tax nag mooy ñun li ñuy lekk ak li ñu ak li ñu nekkee mooy boo lekkee ba suur tëdd jaaxal doo tàggat yaram il faut que nit ñi jóg ci tàggat seen yaram bu fekkee ne tax dox la ba mu mot waxtu nga ko nga koy def lépp loo xam ne li war nga mën a bañ a jël oto nga defal ko sa bopp moo ñu gënal ñaareel bi mooy lekk bi ñun ak soxna yi dañ leen war a euh, ñaax lu bari ci loolu xorom si nañ ko wàññi graisse bu bari bi nañ nañ ci def attention suukar su bari si moytu ko loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ni tension bi dina wàññeeku baax a baax bu ñu ci demee nag ba am tension ñaari mbir rek la li ma njëkk wax mooy euh, li nga xam ne li moom moo indi woon tension ñu continuer di ci def attention di ko moytu ñaareel bi mooy doog garab tey jii kat ñun de suñu xam-xam bu gàtt may ñu ñuy ne kit gi jox naa la garab faj naa si tension foofu abugul amul benn borom xam-xam bu mun a faj tension lu dul ngay jël sa doom bés bu nekk am nañ nag ay doom yoo xam ne yu efficace waaye lu ci ëpp sa duuru dund nga ko war a jël bu fekkee ne da nga jël sa garabu tension tey suba ginnaaw suba bàyyi ko ginnaaw suba tension bi mun na yéeg yàq yur bi AVC bi boobu la boobu lay am donc loolu daal lañu bëggoon ci tënk euh, fàttali li docteur Ayni la doon wax euh, ñu ngi leen di santaat bu baax a baax di leen balu ak euh, xam naa ne bu ñu demee ba ci waxtaan bi xëy yeneen yi dinañ mën a leeral mbir yu bëri bëri jërëjëf. jaajëf ci yàlla dafa dogal tey ñu toog ak ñi nga xam ni ñoom ñooy suñu ay maître ñoom ñooy suñu ay sëriñ ci wàllu xam-xamu santé ndax ci doon wax sànq di professeur Kane daf ñu jàngal dañuy wax cardiologie dem rek ñu ngi waxtaan maa ngi ko woon benn leçon bu ma doon defal boobu mille neuf cent quatre-vingt-quatorze la wax loolu yàgg na te ci laa ko fekk moom mu ci yëngu déjà ñu koy wax docteur may loolu lu moom ci wàllu kon nag jataay bi ñu am tey du jataay bi yow yàlla ñun la ko defal yàlla daaru la ko bi ñuy muy tension thème la bu ñu ñor ko fii ci daaru na ci feebar yi nga xam ni mun naa wax ne bokk na ci ñaari feebar yi nga xam ni ñooñu gën a sonal ñun en tant que docteur soo xoolee aussi li ñuy lor maanaam li muy faat daanaka tension moo ci jiitu kon nag jataay mu ci ëpp solo suñ jataayu tey tension tamit nekk na la nga xam ni lu complexe la nekk na la nga xam ni lu yaatu la nekk na la nga xam ni lu xóot la loo xam ni kenn du ko mën a wax ci benn wax wala ci ñaari wax mën nañ ci yendu di ci wax mën nañ ci faral di ci wax mën nañ ci wax ay bisi bisi bisi kon li ëpp solo ci jataay bi tey je pense que mooy discussion mooy échange képp ka nga xam ni am na loo xam ni vraiment lëndam na ci sa bopp ci wàllu tension wala ci wàllu diabète occasion la vraiment boo xam ni en direct doo dara ñu leeral loolu je pense loolu laa bëggoon na leeral di wax tamit ni tey jii suñ doon tànn ci Sénégal wala ci Afrique ñi nga xam ne ñoo xam-xam ci wàllu tension ci wàllu diabète duñ ci génn ñaar kon nag xewal la bu nga xam ni yàlla moo ñu ko defal kon nañ ci profit loolu laa bëggoon wax rek ci gàttal di delloo di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais également di remercier waa Wafa ci occasion bi ñu may léegi nag ñu bëggoon jox kàddu gi soxna nañ doon lu moom mu wax ñu guddi jaay et surtout mu wax ñu euh, yan anam lañ war a jaar pour moytu ndax kat yooyu ñu bëri baax maa ngi njëkk a jéggalu ci war a jël kàddu ci man mii jigéen war a jël kàddu ci béréb bu jumaa ji dama am yéene rek ne xëy na waxtaan bi képp ku ko déglu boo fi jógee dina la amal njëriñ ma bëggoon sànni tuuti ci waxtaan bi ci wàllum jabet dëgg la tey jii waxtaan bi hypertension artérielle lañ wax waaye kenn mënul wax hypertension artérielle te waxuloo diabète te waxuloo deret bu niin muy cholestérol boo ci jël rek ñeneen ñi am nañ ci wàll ndaxte nee nañ ay àndandoo yu bon lañu kenn ku ci jiitu rek dafay mel ni dafay xëcc ñeneen ña ca des nag moom mooy suukar bu yéeg trop ci deret nit suukar soosu bu yéegee dafay tax deret bi dafay mel ni dafay diis deret bu diis boobu nag di jaar ci sidit yi dafa meloon ni buñ koy xaymaa melal ni yow mu jël sa tuyo rek di ci jàllale bët bu nekk ndox boo def suukar boo ko defee ay ati ati ati ati at dafay mel ni suukar soosu day lëlu di lëlu di lëlu di lëlu ba mujj fat sidit jabet nag buy fat sidit dafay commencé ci sidit yi gën a tuuti ci nit ki yooyu mooy yan mooy siditu bët ak siditu ren professeur Abdul Kan wax na leen ko ba pare moom mooy tax nit ki dem ba insuffisance am insuffisance rénale ñu wax ko dialysé buy far ci sidditu bët dina tax gis-gis bi wàññeeku ba ñenn ñi dinañ dem ba dootuñu gisati bu jógee ci sidditu ndaw yooyu jabet dafay dem mu jàpp siddit gën a mag tuuti muy sidditu xol mun na dem ba nit ki def crise cardiaque itam sidditu tànk yi sidditu tànk yi li ma ci bëgg a dolli tuuti rek ci li professeur Abdul Kan wax mooy ne nit ki mun na nekk di dox bu doxee tuuti yëpp lu mel ni métit ci tànk bi mu obligé taxaw bu taxawee nag métit bi day mel ni lu sedd mu jógaat doxaat tuuti mu méttiwaat mu taxawaat loolu mooy wane ni jabet bi commencé na jàpp sidditu tànk yi xëy na mu koy faj jabet tam dina tax jàpp siddit yi nga xam ne mooy tax nit ki di yëg métit loolu mooy neer yi loolu ñun mandarga biñ ci gën a gis malade bi di ko jàmbat mooy malade bu ñëw ne la ah man de docteur sama tànk yi dafa mel ni day tàng wala keneen ñëw ne la dafa mel ni dafa am ay sànq lañ ñu ciy dox ñenn ñi dañuy dema deme dem ba jëmmi jamono yi nga xam ne dootuñ yëgati sax dara ci seen tànk yi seen dàll dana simmeeku te ko yëg dañuy ñëw consultation sol benn maraakis nga ne yow ah góor gi ani sa beneen maraakis bi mu ne man de lii daf may dal toujours damay wàcc samay daal kooku nag li ci dangereux mooy ne mun na gaañu te du ko yëg mun na dëgg ci safara wala dëgg ci porte te du ko yëg itam bu ko defee loolu mooy waral góomu diabétique te góomu diabétique ñépp xam nañ ne góom yu naqaree wëral la li tax loolu mooy ah doomu jàngoro dafa ko bu suukar bu duggee ci deretu diabétique bi nga xam ne deret boobu neex na ci moom dafay law te dafay law law bu gaaw raxasu ci dolli sidit yooyu nee nañ fatt nañu bon deret ga war a ñëw ci tànk yi ak feetu bu ko defee nit ki tànk bi du gaaw wër ñenn ñu dem ba ñu dog seen tànk donc mun nañ ne yooyu daal mooy complication yi jabet mun a indi boo leen ko seetee complication yi ci bëri boobu moom ak hypertension ñoo ko bokk wala cholestérol léegi waxtaan bi duñ koy waxtaanee rek pour tiital nit yi déedéet njëriñ li mooy wax nit yi ne lii mun nañ ko aar mun nañ aar jabet ci ki nga xam ne amagu ko parce que jabet seetlu nañ ne dafa am nit yi nga xam ne ñoom la gën a yàq kii nga xam ne dafa am waajur bu jabet muy papam di yaayam wala boo pàpp geeg yaay bi foofu sax la gën a foore wala mu am mag wala rak bu jabet kooku seetlu nañ ne jabet moom la gën a yàpp jabet yàpp na itam nit nga xam ne dañu am yaram ba mu ëpp dañ daan wax ne jabet feebaru nit ku nit bu am barke mooy nit ku am alal yu bëri parce ñooñu yaram bu bëri boobu dafay tax jabet yomb ci ñoom jabet comme ni ñu ko waxee dafay faral di ànd ak hypertension boobu nit am hypertension wala ñu am deret bu niin mooy cholestérol bu ëpp ci seen yaram ñoom it jabet ci ñoom la gën a yomb mais jabet tamit yàpp na jigéen ñi nga xam ne dañuy am doom bu am yaram lool lool lool macha allah ñu naan ah, moom di doom ji dafa dafa taay ñooñu seetlu nañ ne ñu ci bëri buñ ko aarolee buñ yàggee dinañ am jabet donc loolu mooy wane ne jabet mun nañ ko ñooñu nag bu fekkee ne xam nañu ne ñoom la gën a jabet gën a war a teel a fagaru teel a gis ne lii professeur Abdul Kan doon bi lekk bu sell wàññi suukar wàññi xorom waaye wàññi tam lu néew ci lekk loolu am na ci njëriñ torop torop torop ak di tàggat yaram léegi nee nañ jabet mun nañ ko aar ci ñi nga xam ne amagul ko mais ñi nga xam ne tam am nañ jabet ba tax newul ne ñooñu ñëpp dañu war a def ay complications ñooñu tamit dañu war a teel a teel jóg ci seen yaram parce que jabet noonu bi nga xam ne la moom it doo ko yëg li professeur Abdul Kane wax ne hypertension amul benn mandarga bi nga xam ne wóor na ne kii bu ko amee loolu dafay am tension mais diabète tamit mun na nekk ci ay ati ak at yi nga xam ne nit ki du ko xam teetlu nañ ne boo jëlee benn diabète am na ne am na ko te xam te kooku xëy na léeg balaa muy ñëw dafay ñëw am góor bi nga xam ne jéggi na dayoo wala mu ñëw am benn problème cardiaque wala mu ñëw am AVC ñu doog ko gis ci moom moo tax ñu ne jabeet mun nañ aar complication yooyu nga xam ne am nañ jabeet ba pare loolu mooy lan fexe ba fu ñu mun ci toll rek seen suukar si di wàcc nag moom docteur bi dëgg am na ci wàll waaye malade bi dafa war a xam ne malade bi moom ci boppam moom docteur bi boppam la ndax feebaru biiru dund benn docteur mënu la topp bu nekk di wax nag la war a def donc malade bi ci boppam daf ci am wàll bu rëy rëy rëy régime bi nga xam ne dañu tudd régime diabétique loolu boo ko seetloo sax du régime ndaxte képp ki nga xam ne da nga bëgg a sa wér gu yaram noonu nga war a doxal li ñuy wax ne deret euh, suukar suukar bu bëri baaxul ci kenn jël sa café Touba def ci fukki bees ci suukar te fekk ñaar doyoon na ci defe amul njëriñ jël yàpp bu nii ñun jigéen ñi xëy na boobu moom suñu wàll la bu ñu toggee dëfin dëfin gerte gaa nga ca yàq bu duuf baa nga ca ñu dollee ci biir ñoom di bëgg neexal suñu borom kër fekk booba ñu leen di lool raxasi ci doole def ci xorom bu bëri te tamit donc wàññi suukar wàññi dimbali wàññi xorom yi di yëngal suñu yaram di doxantu dox ba nga xam ne yëg nga ne sa yaram sa sa xol bi mu ngi xaw a tëb tuuti wala boog ñàkk na loolu am na njëriñ ci ñëpp donc li ñuy dikkal ku jege moom la ñuy dikkal képp ci nga xam ne daal bugg nga sàmm sa wër-gu-yaram loolu daal laa amoon lu ma ciy dolli di xaar nag bu fekkee ne am na ay question ñu mun cee tontu jërëjëf wallahi wa barakaatuhu soxna Maymuna jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne leeral nga ko ci wàllu jabet kon bala ñëw toxal micro bi dañuy jàllale yenn laaj yi nga xam ne mbooloo mi laaj nañ ko te mu jëm ci wàllu wàllu woowu nga doon wax eh, ki ci jiitu dafay laaj ba xam diwu zaytun zaytun mooy olive eh, nu mu def ak jabe jabet bu jabet boobu ci ñàkk ñu muy taxawee bii dañuy jàpp ne lépp lu ñuy de façon générale dañuy bëgg ñu wàññi dañu ne li gën a mooy ñu wàññi lépp lu ñuy ci yaram waaye léegi jiw na dafa bëri ay façon te dafa am lu ñu gën a tuuti dañu fekk ne huile d'olive ñu ne xëy na moo tane tuuti yeneen façon yu diwlin yi ci wàllum indi feebar yu bon yooyu ñu naan cholestérol wala ci ak yeneen yi ñuy boo ci ëppalee itam du la amati njëriñ parce que lépp lu ëpp rek baaxul ci nit ba pare ci nit dooli boobu ci dooli cher na cher bi nga xam ne xëy na sax wala nga topp ko njaboot bi yëpp da nga waaye bu fekkee ne effectivement dañ koy méngale yeneen bindu yi wirgoliste bi nee nañ mooy tane euh, yeneen façonu diwi moom maanaam huile d'arachide bi rawatina nag ci diminution loolu laa am euh, jërëjëf soxna si kii itam nee na gannaaw bu mu rafetloo waxtaan wi nee na day laaj yan màndarga la nit ki di xamee di xamee ne am na jabet walla déet yan mandarga la koy xamee ne am na jabet. waaw jabet yi nga xam ne yenn mandarga yi xam ne tuur loolu ci mandarga yooyu tuur loolu tamit sax mun na ko la waaye bu la yeesee ñetti yoon ba juróomi yoon ba fukki yoon ci guddi ñu bëri danañ ko ràññee gannaaw tuur ndox boobu nit ki nga xam ne day tuur ndox lu bëri dafay faral di mar itam day nekk nit ki nga xam ne fu mu toll rek day naan gannaaw loolu nit ki dafay nekk nit ku am appétit appétit bi dafay mel ni lu yokk muy lekk rek di lekk rek te terewul muy jeex yaram bi di wàññeeku te fu mu toog di sol ñeneen ñi tamit yenn malade yooyu ñoom ñoo ñu koy dañ naan ah man de docteur seetlu naa ne bu ma tuuree ndox dafay mel ni melentaan yi dañ koy bëri ñenn ñi ah man de dama am góom bi nga xam ne dafa yéex a wër wala ah man de dama am taas bëri loolu yëpp ay mandarga yi nga xam ne la mun na ne moom léeg-léeg la jafe di feeñoo ci nit waaye nag li ñu bëggoon ñu bàyyi xel mooy ne jabet bu lay dal surtout jabet bii dal machine jëm ñeent ci ak jëm kaw jabet boobu mun na la xam ay ati ati ati ak ci doo ko buñ ne rek ki moo am mandata yooyu maanaam di tuur lu bëri di naan lu bëri di jeex mu toog di sol kooku nekk am jabet déedéet ndaxte jabet mun na nekk ci yow ay ati ati ak ci ko nga dem bés rek ñu teg sa suukar bu yéeg nga naan ah man de lii xaw ma parce man yëguma dara ci sama yaram looloo tax ñu ne jabet feebar bu la ndax day màq di ëpp ba dem ba complication yi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee sànq ma nag complication yooyu nga xam ne yenn yi ñun mën a tucc daal nit ki doo koo xam te loolu lañu bëgg a moytu laaj boobu itam leer na kii nee na itam day laaj ba xam jabet ëppante na wala déet maanaam am jabet bu ndaw ak bu mag loolu moom laaj bu ma neex la ndaxte ñuy faral di dégg ñu ci dañuy ñëw naan man de trace rek lañ ma wax danaa am trace bu jabet wala mosoon nañ ma ko wax waaye dafa commencé woon rek jabet amul bu ndaw dañ da nga am jabet wala amuloo amul jabet di gën a garaaw boppam moroom jabet bi garaaw xam ngeen mooy man mooy jabet bi ñu fajee ñàkk faj jabet mooy jabet bu bon jabet bii ci kiiroo bii jël doom yi ñoo ci yem li am importance mooy faj ko rek faj ko ba suukar si dellu normal looloo lay aar complication waaye jabet bi tuuti moom nañ jàpp ne amul jërëjëf itam si laaj boobu moom tamit leer na euh, kii nee na moom dafa gis ne léeg-léeg ay tànkam day metti te du te du doon jabet nee na loolu lu koy waral tànk yi metti nag wax na dëgg de du jabet rek ko koy indi <laughs> xanaa kooku bu boobaa dañuy wax ne na jege ci ak docteur Babacar Gueye ñu sa ba xam ndaxte tànk yu metti boo ne tànk yu metti rek mun nañ ci lim ay feebar yu bëri ay junni junni feebar yi nga xam ne mun nañ koo waral bu fekkee ne wóor na ko ne diabète bi moom amu xam naa day dem seet yi yi ba mu leer ko ne di diabète ba noppi mu doog a jàpp ne di diabète kii nee na moom day laaj euh, ba xam diabète dana wàlle wala déet lool tam laajte bu am solo la jabet du wàlle te loolu tam dafa am solo trop ci ñun ñi nga xam ne dañu bëgg a passé benn message ñu wax ko ndaxte ñu ngi leen di wax wax naa sànq waxu régime régime bi xëy na ñu bëri dañ naan dañu foog ne dañu war a beru déedéet loolu amul mun nga jabet bi ba pare continuer nekk ak say waa kër di nekk ak ñoom dund ñoom dund ba nga doon dund ak ñoom déedéet changé wu ci dara du waaye am na dafay xaw a topp ndaw mooy li ma wax léegi bu fekkee ne da nga am sa waajur yi nga xam ne dañu am jabet yow jabet yow lay gën a yàq du lool rek koy indi waaye yow lay gën a yàq ki nga xam ne amul amul waajur bi nga xam ne dafa am jabet waaye pour mu wàll moo mel ni wàll jëkk diggante jëkkër ak jabar déedéet loolu amut kon mel na ni loolu moom lu ñuy xaw na la ci yenn saay eh, na moom day laaj ba xam suukaru jabet dafa ak ceebu jabet maanaam ki am jabet daa am ceeb boo xam ne moom lay lekk am suukar soo xam ne moom lay jëfandikoo ñu commencé ci suukar si suukaru diabète am na suukaru diabète dafa nekk li nga xam ne ne boo ko defee ci sa ñam day saf suukar waaye jafe-jafe bi nga xam ne suukar bi ci diabétul suukar normal bi moom la nit moom la la mun a indil bële du la ko def du la indil dara ci calorie am na nag ay façon wi suukar yooyu yu bari yi nga xam ne xëy na fii duñ ko mun a leeralal yépp mais suukar suukar yooyu tam dafa am dafa am nu ñu gënaat leete parce que am na ñi nga xam ne yenn ci façon suukaru jabet yi am na ñi nga xam ne dafay yokk poids te loolu ñun soppuñu ko ci jabet ndaxte nee nañ ne yaram bu bëri baaxul ci nit ci am jabet te façon yooyu am na ci ñi yi nga xam ne dafay yokk poids ci boobu soppuñu ko ci jabet yi am na yi nga xam ne nag du def du yokk poids te du yokk suukar ci diabète yi bon boobu suukaru diabète moom am na waaye suukaru diabète tamit nañ ci def attention parce que nekkul ne li ñu wax lépp lu ëpp rek baaxul doo jël suukar ci rek nga ne ah suukaru diabète la du ma def dara xaar ma jël ci lu ma neex déedéet du noonu ndaxte bu boobaa doo mus a tàqalu ko envie mooy euh, sopp soppe sopp soppeer ci cofeel cofeel ci suukar waaw parce que loo gis rek question d'habitude la waaw ñi nga xam ne dañu am diabète li gënoon ci ñoom mooy ñu wàññi seen cofeel ci suukar fekk yaa ngi jëfandikoo suukar su am diabète suukar su diabétique boobu nag xëy na cofeel googu du musa dañ ci yow ba pare xëy na bu fekkee ne suukaru diabète bi kaasu meew bu ndaw nga naroon def xëy na bu fekkee da nga bëri suukaru diabète nga ne ah xaaral bi yoon ma def botu ndaar loolu nag mooy indi yaram bi yokku te bu boobaa du gën ci nga xam ne dafa am jabet waa léegi ñu ñëw ci ceeb bi ceebu diabétique moom nañu jàpp tey ni am ceeb ceeb la rek mburu mburu kese la te loolu dañ ko teg teg dañ ko teg ci lu wóor dañu def ay études yi nga xam ne dañu jël ay nit ñu jox leen ceeb bi nga xam ne moom la nit yi naan ceebu diabétique la jël ñeneen daal di leen jox ceeb bi nga xam ne mooy ceeb normal ba pare ñuy natt seen suukar di seet naka la ceeb yooyu di yëkkatee seen suukar ci lañ gis ne ceeb yépp benn la ni muy yëkkatee suukar si ci nit même chose muy ceeb bi nag di foño bi di tam xooñ bi parce que ñenn ñi dañu naan ah déedéet man lekk ma ci ci ceeb bi de ci xooñ bi laa lekk ba doyal wala boo déedéet ci kiiwu mburu bi rek rusitu mburu bi laa lekk déedéet du noonu wala biscot laa jël loolu yépp dafay yéegi sukkar euh, kon yooyu mooy laaj yi nga xam ne moo fi jotoon a wàcc ci wàllu jabet yaakaar naa kon dañuy jàll ci yeneen laaj yi nga xam ne moo aju ci yeneen fànn yi jotoon waxtaane lu mel ni tension beeg yooyu kon nag lii moom dañ ciy sant yàlla bu baax Euh, di leen ñaanal tamit ndax kenn ku nekk xam na ne fi ngeen jóge sori na te tamit temps bi néew na trop waaw kon lii nii yéene ngeen ko defee waaye du seenu jot kon nag wax dëgg yàlla mu asasatul wafa bi xuququl iman gis na jëf ji waaye nag yàlla mi tax ngeen koy def yàlla moomu am na fay te yàlla nu yàlla fay yàlla nu yàlla kàttan xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne laaj yi dafa bari balaay goo xamante ne duñ mën a tontu yépp ci jataay bi waaye nag danañ ci tànn yenn rek tontu ci su ko defee yeneen des incha allah comme ñoom ñi ngi ci ba suba euh, bala ñuy dem des na ci tontu yépp enregistré ko su ko defee <coughs> képp koo xamante ne déglu nga ko ci rajo yi rek incha allah laajo yi yépp bu soobee yàlla des na ko en enregistré jàllale ko ci rajo yi euh, ni ma ko wax ni ñu ko waxee rek rajo yi nekk ci diggante Darou Moukhty ak euh, Touba muy Lamp FM ak Dunia FM ak Diso ak Walfajri ak Sud FM ak RFM ak RTS waa Mbacke ak jant bi ak Darou Moukhty FM rajo yi yëpp danañ jàllale waxtaan wi insha allah kon koo xamante ne dégluwoo déggoo sab laaj ci biir jotaay bi tamit boo dégloo benn ci rajo yi insha allah da da danañ ko jàllale naka noonu dañ Touba Média insha allah danañ jàllale waxtaan wi bu dee site internet yi tamit Al Wafa Daaru insha allah ku ci ku ci dugg rek bu soobee yàlla da nga ci fekk waxtaan wi kon li mooy dañ jox kàddu gi te dañ xaarim ji su ko defee mu ñëw ci yenn ci laaj yi nga xamante ne tànn nañ ko insha allah question yi euh, sëriñ bi ki nee na gannaaw ba mu rafetloo waxtaan yi nee na day laaj mbirum tension lan moo koy sabab laajam bu njëkk lool la nee na lan mooy sabab mbirum tension nee na itam ba xam mënees na koo judduwaale ak nan la def ba mën koo fegu lan mooy sabab tension mooy laaj bi ci njëkk ok jërëjëf euh, ci laaj yooyu euh, lii lii indi tension judduwaale bi sax mun na ci am ndax niñ ko waxee njëlbeen bi euh, nit ki mun na koo xaw a doonaale ndax am na ñoo xam ne ñi ci seen euh, famille tension mën na ci am ba law ci ñooñu nag euh, tension dina leen gën a yeb ñu gën koy faral di amee waaye li nga xam ne daal mooy tax tension di gën a mën a nekk ak feeñ nit ki mooy xorom su bari yaram bu ëpp amee tamit feebaru jabet walla di lekk loo xam ne dafa niin te bëri suukar euh, leneen li nga xam ne ci am na solo ci di mën a indi tension mooy ñàkk tàggat yaram bu fekkee ne nit ki duy faral di tàggat yaramam kooku tamit tension faral ni ko yëpp judduwaale ci tension euh, bëriwul euh, mën nañ jàpp ne ci lu ëpp junniy nit bu ñu am bu ñu juddoo kenn ki rek mooy mën a am lu mel noonu waaye lii tax ñuy wax tension mooy nit ka nga xam ne kii dafa juddu màgg euh, bi muy nekk xale waxambaane euh, di am euh, yenn lekk yi di bañ a tàggat yaramam ba am ñaari fukki at ba fanweeri tension bi door a feeñ ci moom donc loolu lay faral di feeñee ci nit ki waaye du loo xam ne li ci njëlbeen bi lay lay ñëw ci nit ki. da cee doon ne itam nan la ñu mën a def ba mën koo faj. waaw fegu bi rek mooy euh, fexe ba euh, fexe li nga xam ne moom moo koy indi ñu fexe ba euh, ñu moytu ko lu bari maanaam wàññi xorom si si ñam bi yaram bu ëpp bi baaxul fexe ba lépp lu niin lu bari suukar ñu moytu ko teg ci tamit di tàggat suñu yaram kooku bu ñu ko defee rek foog naa ne dinañu aar tension bu baax a baax dolli ci tamit di dem di natt suñu tension saa yu nekk ndax loolu rek lañu mën a xam ne ñun kat attention ñu ngi commencé jege mbir mi euh, gën a farlu ci li nga xam ne li moom mooy tax tension bi gën a wàññi ko quoi. Euh, jërëjëf ci laaj boobu kii nee na moom euh, tension lu tax ku mu nelaw loo dootoo yeewu xam naa day am lu muy nelaw loo te duñu yeewu dañ fay jaare xam naa wàccu liggéey nee na lu tax ku mu nelaw loo doo yeewoo. waaw waaye yàlla sax mën na def ba tension mën a nelaw noo nit. mu mujj yeewu kooku am na euh, loolu mooy li ñu tuddee AVC ak coma euh, loolu nag liy tax muy euh, muy am mooy tension bi dem ba yàq lu bari ci yuur bi mais yenn yàqute yi yàqute yi loo xam ne lii amul dara luñ ci mën a defaraat loolu mooy tax nit ki loolu mooy tax nit ki du mën a yeewu waaye yenn saay ci benn pàcc bi rek la yuur bi di yàqu li ci def mën a nekk loo xam ne li ci ay diir yu gàtt mun na euh, dellu ginnaaw loolu nag bu amee nit ki mun na yeewu waaye nag euh, li nit ñi wax dëgg la lu ci ëpp bu tension demee ba egg foofu euh, lu ci ëpp nit ki daanaka du mun a bépp dellu ginnaaw waaw. kii nee na moom day laaj lan mooy teqale diggante tension ak cardiaque. waaw tension moom mooy gën a joxe cardiaque fii ci Sénégal ak réew yu bari waaye tension doonagul cardiaque tension euh, li mu doon rek mooy deret bu diis ba jéggi dayo loolu mooy tension boo fajee sa tension ba mu jaar yoon mun nga nekk ak sa tension sa diiru dund te doo cardiaque mukk cardiaque nag mooy feebaru xol ci boppam fekkee ne tension fajuñ ko bu boobaa mun na jàpp cër yu bari bu jàppee rein bi joxe insuffisance rénale bu jàppee yuur bi joxe AVC bu jàppee xol bi mu doon cardiaque donc tension mën na indi cardiaque waaye doona dugul cardiaque te bu fekkee ne amee nga tension faj ko bu baax di fagaru ni mu waree mën nga nekk ak ci tension euh, te duuru dund te doo amee cardiaque moom. Euh, jërëjëf laaj boobu kii itam na day xam ki nga xam ne dafa amee tension ñu jox ko ay garab jël garab yooyu ndax nee na mën naa dem ba garab yooyu faj ko ba mu wér. waaw loolu tamit euh, lu am solo la ndax euh, ñun fi mu nekk nii fi ñu tolloogum euh, xam-xam mayeguñu ñuy faj tension ba mu wér waaye bu fekkee ñaa ngi jël segare bu tension tant que yaa ngi koy continuer di jël di moytu li nga war a moytu tension bi mun a wàcc waaye nag li ñoo xam ne li moom la ñu amagul mooy garab boo xam ne bi boo demee ba yenn diir yi boo ko arrêté sax tension bi woowu normal la donc loolu laaj bu am solo la ndax li muy firnde rek mooy képp koo xam ne ci commencé nga faj sa tension ci li ci ëpp bopp ci duuru dund nga ko war a jël ndax bu fekkee ne arrêté nga ko rek tension bi mën na yéegaat ba indi euh, jàngoro ak musiba yooyu ñu doon wax. Euh, kii itam nee na dafa seetlu ne tension li ñuy dal mag ñi mag ñi mu ëpp nee na ndax dina dal gone ak bu dee dal gone itam ci ñaataat la koy da waaw euh, muy tension muy affaire u graisse bi muy diabète yooyu yëpp boo demee ba jëm mag lay gën a feeñ ci yow am na ay docteur may mun a wax na ko yenn xeetu diabète yi ndaw yi sax lay gën a laal tension tamit mun na am ci ay xale yu ndaw waaye loolu lu néew a néew la li ci ëpp solo ni li nit ñi war a xam mooy tension bu ñu demee ba am ñeent fukki at léegi sax ci jamono yi nga xam ne ak suñuy lekk yi nga bëri xorom léegi muy gën a wàcc ba ay fanweeri at donc ci at yooyu daal lay gën a faral di feeñ waaye nag ngay gën di jëm mag tension bi di gën a mën a feeñee ci yow kooku moom loo xam ne li dañ ko seetlu ndax feebar yooyu yëpp ay daanaka feebar yoo xam ne dafay gën a ànd ak màgget waaye nag dina euh, dal yenn saa yi ñi gën a ndaw waaye vraiment lu néew a néew euh, kii dam nee na day laaj tension naka lay xamee ne tension dal na ko waaw loolu euh, comme niñ ko doon waxee sànq euh, am na euh, yenn mandarga yi bu ko nit ci yëgee ci yaramam la mën na yaakaar ne loolu tension yooyu mooy lan mooy bopp buy metti miir bët yuy lëndëm wala jékki-jékki nopp yi mel ni luy sab yooyu yëpp bu fekkee ne nit ki yëg na ko yenn saa yi mën na firnde tension waaye ñun li ñu bëgg nit ñi jàpp mooy loolu euh, mun na am ci yeneen feebar te it surtout nit ki mun na amee tension bu bu ëpp sax bu foor a foor a ba nar a nit yi ci ci saal bi te yëgul dara ci yaramam donc euh, li ñu bëgg nit ñi jàpp parce que loolu moo ëpp solo mooy mandarga tension mooy nga dem ñu na tallu loolu rek ngay mën a xamee lu ci lu wóor amee nga tension wala amee woo ko ndax feebar yoo xam ne yi la mun na nekk ci biir ci sa yaram di yàq lu bari te yow dara méttiwu la nit mën a nekk tension fukki at jabet noonu te amul dara looy xam ne di nga ko yëg sa yaram mais na yaa kii yëg dara yenn ci yëpp ndax li ñuy yàq euh, lu benn rek lay doon euh, bi muy feeñu ci yow nag fekk ne cardiaque bi feeñ na roño yi yàq nañu wala musiba am mooy nit ki nelaw te dootul yeewoo ci comme ni ko waxee. wala yàlla billah. kii nee na day laaj ni moom. Euh, ndax appareil yi ñuy nattee tension ndax bëri na ci sunu réew mi wala déet. waaw appareil kay bëri na foog naa ne sax ñi nga xam ne ñi ñu ngi tukki tuuti gis nañu appareil yu bëri te eh, ni ñu ko doon waxee sànq je crois que ay nii na fàttali na ko ñun ñun ñi docteur tey eh, li ñu jàpp ci li ñu gën mooy nit ki ci boppam nattal boppam tension li waral loolu mooy ñu koy jaay waaw. Ah, li li tax loolu mooy lan xam ngeen docteur yenn saa yi euh, du ñeme du du ñëpp koy ñeme ah. am na ñoo xam ne sàmmuñu di dem di faju ci docteur ñooñu nag bu ñu eggee ci kër docteur rek daanaka seen fit dina xaw a mel ni luy tëb tuuti tension bi yokku ñoom saa yi ñu demee ci docteur docteur bi lu mu xarañ xarañ du mun a xam mukk seen tension fan la toll ndax ñoom seen tension dina am loo xam ne ci yokku te loolu du tension. donc li muy firnde rek mooy ñetti nit ñu dem seeti docteur kenn ki dafa tiitaangee moo tax tension bi yokk kooku nag bu ñu defulee attention dinañ ko jox garab te garab boobu soxlaw ko loolu nag lii tax ñu mun a xam ne am tension am déet mooy moom ci boppam ci këram mu natt tension appareil yi bëri na waaye euh, li ko docteur ay ni na ngay waxee am na ay temps appareil yoo xam ne yi kooku dañ ko gëstu ba xam ne yii appareil yu wóor la foog naa ne fii ci Sénégal appareil yooyu ci euh, trente mille francs war nañ ko mën a am bu baax a baax a baax nga xam ne euh, njaboot yëpp war nañ ko mën a seddu fi ñu koy mën a jaayee bërëb yi bëri nañ euh, mën nañ ko jaay jënd ci pharmacien yi mën nañ koy jëndee tamit ci bërëb yi nga xam ne ñoom ñooy jaay matériel médical li am solo rek mooy dem seeti docteurs yi seen docteurs yi ñu mel ñoom docteur Diop docteur Guèye ñu wax leen ci xeetu appareil yi nga xam ne ñoom ñoo gën a wóor waaye bu fekkee ne sax ku nekk am na tension parce que yenn saa suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo nekk bitim réew ñoo ñoo yónnee tension yooyu li ëpp solo rek mooy ngeen jël appareil boobu ngeen yore ngeen dem seeti seen docteur moom mu natt ko ak appareil bu mu yar moom mu seet ndax bu wóor la am di mu ne la sax wax ne euh, erreur bi ñaari poñ la wala ñett bu boobaa yow boo demee sa kër di nga xam bu fekkee ne fukk ak ñett la di nga ci wàññi ñetti poñ wala mu wax na sax bi wóor la yow nga mun ci dem di ci wéy di ci nattal sa bopp mais mu ne la ñetti weer ba juróom weer juróom benn weer bi yëpp machine yëpp noonu lay doon mais foog nga ñëwaat mu vérifier ndax ba léegi mu ngi dox normal donc am nay bërëb yu bëri ñu ko mën a jëndee ci pharmaciens yi ak yeneen i bërëb te ñun daal jàpp nañ ne tey nit ñi war nañu jéem euh, parce que ni ma ko doon waxee sànq moo gën a yomb jëfandikoo portable te foog naa ne ñun ñëpp fi mu nekk nii war xam nañu ni ñuy portable di dox. Euh, jërëjëf euh, kii itam nee na day laaj ne dafa ne saa bu rek ba toog ab diir nee na bopp bi day metti nee na muy laaj ba xam loolu station la wala déet. waaw loolu tamit euh, dinay jëfee tontu ndax euh, xam nga weeru koor dina am yenn euh, yu muy soppi ci nit yi li mu njëkk sokki mooy ni ñuy nelawee ak ni nit yi di yeew kooku déjà mën na am na lu muy soppi ci nit yi beneen bi mooy li ñuy lekk ñetteel bi mooy li ñuy tuddee ñun yenn am na yenn xeetu ci yu ñuy tuddee addiction maanaam ñu mooy ay kafe ak attaque xam nga yooyu boo ko tàmbalee sa bopp boo ko bàyyee rek dina am loo yëg sa yaram donc yooyu yëpp mun na tax euh, ak même lekk bi yenn yi boo lekkee ba xaw a ëppal tuuti loolu bu estomac bi xawee ki tuuti bopp bi yenn saa yi dina metti donc loolu yëpp nag dina tax bu fekkee ne te bopp metti na boo ndogoo ba pare dina jafe ñu xam ci loolu yëpp lan moo ko indi donc li ëpp solo rek encore mooy bu fekkee ni nit ki yëg na loo xam ne lii daawu ko yëg ci yaramam bu fekkee ne gën a xam ndax tension la wala leneen li gën a wóor mooy mu dem seeti docteur bi mu nattal ko tension bu boobaa dina leer. Euh, jërëjëf kii itam nee na day laaj ba xam ku amee car. ba mucc ci crise cardiaque boobu li njëkk ci paj mi mooy sport léegi nag dafa am sport ak sport ku nekk dañ lay defal sport sport garab la te ni garab yeneen yi dañoo war a seet lii garab bi def ci sa yaram lii dose bi baax ci yow noonu lay sport di war a demee da ngay dem ci docteur bi mu xool. ban façon ngi sport ngay war a def am na sport boo xam ne foog naa ne presque ñëpp war nañ ko mën a def mooy dox comme ni ma leen ko waxee sànq fanweeri minute ba waxtu boo koy def bés bu nekk yaa kii def sport yi gën a kawe ci wàllu xol bopp yéen a ci yem yenn a ci yem amul fenn fu ñu wone ne waaye ji nga xam ne dafay football suba ba guddi ah, di def yeneen yi sport yi yow miy dox waxtu wala ñaari waxtu bés bu nekk ëppale na la dara ci li muy aaree feebaru xol. donc loolu déjà euh, te foofu foog naa ni ñëpp war nañ ko mën a def muy xale muy ndaw léegi nag sport boo koy def amee cardiaque ëppal ci kooku mun na faat nit ndax boo demee gis ñiy def sport daw jékki-jékki daanu ci terrain de football kooku moom fukki nit yu ko yu ko def juróom-ñeent yi xol bi la képp ko koo gis sax muy toog di wax ak nit fukki minutes ñaari fukki minutes mu faatu kooku xol rek moo koy joxe donc kooku sport jàpp nañ ne mun na koo indi waaye lii tax mu indi ko nit ki dafa amee feebaru xol nattuñu fi feebaru xol bi yem gisuñu wala xamuñu ban type sport la war a def mu ëppal ci bu boobaa loolu mun na faat nit te d'ailleurs moom mooy gën a faat doomu aadama ci terrain du sport yépp jërëjëf kon yooyu mooy laaj yi nga xam ne andi woon nañ ko ci station boobu kon dañuy jàll ci geneen yeneen fànn fànn bi jox docteur ñu sant ci moom itam xam naa waxtu bi di ci des bëreetu ñuy fàttali mbooloo ñi nga xam ne ñooy doge ci jàkka ji ci wormaal barab bi nga xam ne moom la ñu dogee fexe ba li ñuy jëfandikoo bañ ci tuur ci moket yi yaakaar naa laaj laaj yi nga xamante ne moo aju ci beneen fànn bi kii nee na moom day laaj ba xam ku amétation ndax mën naa war wala déet jërëjëf sëñ bi ñu leen di sant bu baax ndax ku am tension war na woor euh, ni ko sama naaki man natonga yu wax rek tension artérielle du doon ak feebar boo xam ne du wér képp koo xam ni am nga tension da nga jàpp ni da ngay faju sa giiru dund xaj ndax tension du feebar boo xam ne dafa wér garab yi la mu mën mooy aar la ba nga xam ni tension bi maanaam ab ñàkk lay nekk te diggante ak jàngoro bi ba nga xam ni jàngoro bi du yegg ci yow ba indi la ndax war ngaa woor wala woor a woor loolu yi xam naa sa docteur moo la koy moo la koy wax am na ñaari nit yi am tension kii am tension di faju ci docteur bi ak ki nga xam ne du faju ki nga xam ni moom du faju wax dëgg yàlla kooku ñun mun ñu wax ay mun ñu si sori waaye ka nga xam ni ma ngay dem ci docteur ni ñu koy nettal ay tension te di ko seetal di ko seetu yaram kooku faaw mu waxtaan ak docteur ndax tension it ñu leen ko waxee woon ab doole la doole boo xam ne dañ koy natt doole bi mën na tuuti mën na diggu doom mën na yées mën na jéggi dayoo ñi nga xam ni am nañu tension boo xam ni ñi ngi dem ci yi ñu leen di ko seetal ñi jël seen garab tension artérielle bi normal ñooñu mën nañu wax ni wax dëgg yàlla war ñu am lenn loo xam ni war na mun mën na leen gàllankoor ñu ñu tar leen ñu bañ a waaye ñi nga xam ni seen tension ñu ngi dem si docteur ñu leen di ko saytul ñu ngi faju ñu ngi naan ay garab te seen tension ba léegi dafa jéggi dayoo ñii di am ay vingt deux ñii di am ay vingt quatre ñii di am ay vingt six ñooñu wax dëgg di tere koor leen di tere koor ndax xam nga ni xiif day yokk tension artérielle nit xiif te koor moom ci gàttal mun a nekk téye sa bopp lekk ak téye sa bopp naan lu mat fukki waxtu ak ñaar wala fukki waxtu ak ñeent wala fukki at waxtu ak juróom soo leen gisee nii ñi am tension yu bëri bëri bëri complication yi ñu am maanaam ni ko professeur bi yu mel ni AVC yu surtout AVC bi sax weeru koor ko gën a xaral di gisee ndax suñ fekkee euh, ñoom seen tension waa dem ñu si docteur wala jëluñu seen garab ci anam ñu ko war a defee loolu tension bi na mu toll woon laa laata ñuy woor suñ demee ba dugg ci koor bi ba um koor tension bi dafay gën a jéeg waaw ku ci amoon dix huit xëy na mën nga dem ci bëccëg bi da dem ba vingt deux wala nga dem ba vingt trois ku ci amoon vingt trois xëy na nga dem ba ci ay vingt cinq wala vingt sept loolu xam ne loolu musiba la ci nit ki waaw moo tax képp ki nga xam ne am nga tension xaw nga dem seet sa docteur bala ngay um koor waxtaan ceeg moom ñu xool sa tension mu toll. waaye euh, fu mu mënti ne it na na ñuy rafet njort ndax léegi euh, maanaam euh, kuréel yi nga xam ni ñoo ngànk mbirum tension ak ñoo ngànk mbirum wér-gu-yaram bi léegi ñoom seen ay seen ay recommandation yi maanaam dafa leer waaw léegi docteur bu ne am nga sañ-sañu dana jox maanaam li ñuy wax ay obligation de résultat nit ku ne tension bi sa tension artérielle malade war nga ko stabiliser si anam yi nga xam ni yoon may na la ko mën nga jox nit ki benn garab pour wàcce tension am su fekkee dem nga ci biir gis ni benn garab bi doyul da nga koy defal nga dolli ko benn garab muy ñaari garab nga demaat ab diir nga nettaatal ko tension su fekkee tension artère bi wàccul ba léegi yoon dafa lay wax nga jollil ko ñetti garab su fekkee dem nga ab diir ñetti garab boobu normalul tension artère bi normalul da ngay dem ba ñeenti garab da ngay dem am ñoo xam ne sax daan dem ba juróomi garab waaye loolu néew na doomu aadama yoo xam ni daan dem ba yëgg foofu waaw moo tax ñi nga xam ni tension artérielle yi daf leen di indi yenn yenn musiba yi mooy ñi nga xam ni demuñ si ab docteur waaye ñun li ñu jàpp mooy képp koo xam ni farlu nga si yaa ngi dem seet sa docteur ay saa su ne mu lay joxal ay rendez-vous périodique ñooñu wax dëgg yàlla néew na néew na néew na néew na ñi nga xam ni tension artérielle da leen ubbil ay gàllankoor waaw ndax ku si am benn garab it daan la solli su si ñaar yi doy ñu dooli la ñett su ñett yi doy ñu dooli la ñeent weeru koor yi dañ koy fagaru su fekkee tension artérielle wàccul yenn wàcc yi te docteur am na sañ-sañu maanaam euh, maanaam fagaru moo gën faju fagaru musiba yu kii bi tension yi yéeg te li indil musiba si weeru koor gi mu dolli la ay garab yi nga xam ni yow incha allah rabi da nga mën woor ak jàmm waaye loolu yëpp daal xam naa di waxtaan ak diisoo ak sa loolu yëpp moo la koy mën may ay ni na Guèye ci leeral yu am solo yooyu nga xamante ne andi nga ko xam naa ne waxtaan wi am gum su am solo moo tax laaj yi dafa bari bariwaay goo xamante ne genn wàll gi sax tontooguñ ci li fi def ci laaj jaaxal na ne fi ni ëpp na ay fanweer wala yu ko wala wala jege na ko motu tamit waaye ñu bàyyi xel ci ne rek ñi nga xamante ne dégguñu seen i tontu incha allah diis na ko enregistré léegi laaj ko docteur yi ñu tontu ji su ko defee rajo yi nga xamante ne moom lañ leen limaloon léegi. képp koo xamante ne déggoo sa tontu incha allah boo dégloo rajo yi rek euh, da nga déglu danga nga dégluwaat waxtaan wi en même temps tontu yi tamit da nga ko dégluwaat euh, ma fàttali rek ne rajo yooyu mooy Lamp FM Lamp FM ñoom ñu ngi jàllale waxtaan wi zéro bu dee dunya ñu ngi koy jàllale trois heures ci bëccëg ak zéro heure dañ koy dañ koy rediffusé bu fekkente RFM la ñu ngi koy jàllale zéro heure trente bu fekkente ne Darou Moukhty FM la ñu ngi koy jàllale. vingt et une ba minuit eh, maanaam tey jii nii ci guddi vingt et une heure trente ba minuit moom daal mu seetam insha allah waxtaan yëpp danañ ko jàllale ñaar ñaar danañ ko rediffuser suba ci euh, quinze heures naka noonu rt Touba Mbacke tamit danañ teg waxtaan wi jant bi tamit dana ko teg Sud FM bu Mbacke ak Walf bu Mbacke ak Diso naka noonu euh, euh, site site internet yi ma waxoon léegi tamit Alwafa Daaru képp koo xamante ne waxtaan yi yitteel na la ñoom lépp loo xamante ne aju nit ci mu assasul wafa bu lay téele rek al wafa daaru boo ci duggee moom insha allah dafa fekk waxtaan bi ak yeneen waxtaan yi nga xamante ne moo jàlloon kon euh, ñu fàttali suba mooy def waxtaan wasalaamu aleykum wa mooy laaj yi nga xam ne moo dolli woon ci waxtaan yi nga xam ne doon nañ ko amal ci jumaa ji euh, te doon ci waxtaan ci mbiri tension ak diabète te àndoon ci ak docteur yi nga xam ne ñoom la ñu àndoon ci waxtaan wi euh, laaj ci desoon nag mooy laaj yi nga xam ne moom la ñu bëgg a jàllale euh, docteur kii nee na day laaj ba xam euh, tension nan ndax dana mën a téye góor ba du mën a sëy waaw tension ndax dana mën a téye góor ba mën a sëy waaw li ñuy njëkk bëgg a leeral ci laaj boobu mooy borom tension euh, li ci ëpp amul dara lu muy wàññi ci mbiru sëy donc loolu amul dara lu mu ci wàññi war na mën a sëy te euh, du am dara lu mu ci lu mu ci wàññi euh, leneen li nag mooy niñ ko waxee sànq tension feebar la boo xam ne bi bu yàggee ci nit ki dafay yàq lu bari ci siddit yi nga xam ne ñoom ñoo indi deret siddit yooyu nag ni ñu dem fu nekk dinañu dem ci xol bi niñ ko waxee ci yuur bi ci roño yi noonu lay demee tamit ci cër yi nga xam ni moom mooy tax nit ki mën a sëy bu demee nag ba yàq foofu dara kooku tamit mun na tax euh, affaire u sëy bi mun nekk lu jafe ci koo xam ne kii def amee tension hmm. euh, ni mun amee tam ci ki amee tension naa ne kooku docteur mën a may mën a mën na si ñëwaat noonu la mun amee ay jafe-jafe ci ko amee diabète wala koo xam ne ki def am graisse bu ëpp ci yaramam hmm. donc li ñu mën a jàpp rek mooy feebar yooyu yëpp li nga xam ne moo leen boole mooy bu ñu demee ba yàgg yàgg ci nit ki dañuy yàq sidit yi nga xam ne ñoom ñooy indi deret bi ci suñu cër yi eh, ci cër yi nga xam ne nag foofu lay nit ki di sëyee kooku tamit mun na ci indi ay gàllankoor ba tax eh, borom tension boobu nga xam ne daawul faj tension wala borom jabet boobu daawul faj eh, jabetam mun na egg foo xam ne fii mun na am ay jafe-jafe pour sëy ñaareel bi mooy garab yi ñuy jël yenn saay ndax am na yenn xeetu garab bi tension yoo xam ni mun na am lu mu wàññi ci euh, mbiru sëy donc loolu tamit li am solo rek mooy bu fekkee ne nit ki dem ba gis ne euh, am na jafe-jafe ci wàllu boobu dafa dem seeti docteur bi docteur bi boobaa mën na jël garab yi nga xam ne ñoom ñoo doon euh, tax ba sëy bi am ay jafe-jafe mu seppi ko wàññ wàññi jël yeneen yoo xam ne du indi mbir yu mel noonu donc loolu daal la ñu mën a wax ci fànn boobu mais nañu jàpp tamit ci jafe-jafe sëy yu bëri yenn saay ci xel mi lay dem donc li li am solo rek mooy nit ki bu demee ba am jafe-jafe yu mel noonu na dem seeti docteur bi ndax yenn saa yi nit ki mën na am benn jafe benn yoon ñaari yoon mu jàpp ne moom dafa am loo xam ne li euh, mënatu ko def euh, fekk ne bu ñu demee ba ci biir euh, bu ñu bu bu ñu waxtaanee ak moom dalal xelam Euh, yenn saa jox ko yenn garab yi yoo xam ne sax du koy du continuer euh, feebar boobu mun na euh, génnaat ci moom donc loolu laal la buggoon bëggoon tontu ci ci ci ci laaj boobu. jërëjëf kon xam naa yaakaar naa soxna Maymuna du ñàkk mu am taxaw seetlu foofu ko ñu doog a jàll mooy ne feebaru diabète ak tension ñoom li ñu bokk dafa bëri ñoo bokk li leen di indi. te ñoo bokk itam complication bokk itam faj ni leen di fejee ci complication yooyu mooy euh, wàññi doole góor wàññi doole góor nag seet nañ ne jabeet moom am na ci wàll bu rëy ndax ni ñu doon expliquer sànq ne jabeet dafay fatt sidit ndaxte deret boobu nekk di jaar ci siditu nit ki day diis ba nga xam ne sidit yi dana dem ba fatt noonu lay def ba wàññi doole góor moo tax góor ñi dañ leen di kii ci dañ leen di ci xelal lu bëri ne boo amee diabète da nga war foo toll rek sa suukar di wàcc parce que looloo lay aaral boobu complication mooy wàññi doole góor waaye ni ko professeur Abdoul Kane waxee bu ñu jàpp rek ne loolu bu amee rek xëy na mënatuñ ci dara déedéet am na ay fecc ay jumtukaay yi nga xam ne mun nañ ko def ba yëf yi tane ba pare nit ki aussi dafa war a dalal xelam ndaxte euh, tiit wala stress tamit lu bëri bëri am na wàll bu bëri bëri bëri ci wàññi doole góor jërëjëf ci taxaw seetlu kii itam docteur mu ne day laaj ba xam kaane ba xam baax na ci tension wala déet. waaw kaani moom mën nañ jàpp ne amul euh, dara lu am solo lu muy def ci euh, wàllu tension euh, loolu tamit lu am solo li nga xam ne li ci li ñuy lekk dina yokk tension ba mu leer mooy mbiru xorom. leneen li nga xam ne dañ ko war a moytu mooy graisse bu bari ak suukar su bëri ndax loolu day tax euh, di fatt sidit yooyu wala nit ki amee diabète te niñ ko waxee sànq jabet graisse bu bëri ak tension ñoom ñooy faral di ànd di yàq suñu sidit yi di yàq tamit cër yu nekk ci nit ki waaye kaani amul dara lu muy yàq ci nit ki euh, vinaigre amul lu muy yàq ci nit ki limon amul lu yàq ci nit ki euh, affaire bu fekkee ne boo koy jël du def dara ci sa estomac wala mu gëtën la Euh, kooku du loo xam ne dañ ko tere euh, loolu tamit moo tax sax laaj boobu am solo ndax euh, ñi gënal gënal ñun mooy bu fekkee ne amee nga tension bu fekkee ne da nga bëgg rek lu xaw a saf ci booy ci li ngay lekk li ñu gënal mooy nga bàyyi ay ñoom jumbo lépp loo xam ne li dafay dolli xorom nga moytu ko nga wàññi xorom ci ci boppam bu boobaa li ñu gënal mooy bu fekkee ne da ngay def limon wala nga def vinaigre wala nga def sax kaani pour que euh, gu bi gën mu gënal la nga mën a lekk li nga nekk kooku pour ñun yàqu ci dara bu fekkee ne nag tàngalul sa estomac wala gëtanu la euh, mais ci mbiru tension moom amul dara lu mu ciy yàq di ñu gën a indil li lu gën a am solo pour ñun mooy xorom si dañ ko war a wàññi bu baax muy xorom si ñuy gis muy xorom yi nekk ci bouillon yi muy xorom ci nekk ci cube yi mel ni ay jumbo ak magique yooyu waaw yaakaar naa kooku dina xaw a lëkkaloo kiy laaj ne jumbo lan la mën a def ci nee na jumbo lan la mën a def ci nit. waaw ñoom jumbo ak euh, bouillon yooyu rek mooy lu ñu wax dafay yokk tension euh, mais bëggoon naa tamit tey waxtaan bi sax euh, waxtaanu tension la waaye dafa am feebar yu bari dañoo gis ne dañoo bokk. depuis sànq ñu ngi waxtaanee mbiru tension diabète cholestérol. waaye nit ñi li ñu war a xam tey jii nii mooy même feebaru tension ak diabète yooyu am na lu bari lu ñu loo xam dañ ko lëkkaloo cancer mm-hmm. bu fekkee ne. ci boo jëmee mbooloo ñuy gën a lekk xorom tension feebaru xol dina yokk ci ñoom waaye cancer tamit dina yokk ci ñoom donc jumbo yooyu ñuy lekk tey euh, mooy tax ëllëg fii ak ñaar fukki at euh, bu dul ñun suñu doom yi di jànkonteeg yenn feebar yooyu mel ni tension mel ni feebaru cardiaque te tamit feebaru cancer donc il faut que nit ñi bàyyi xel ci loolu jàpp nañu tey ji nii Sénégal jii bu fekkee ne góorgóorlu nañ bu baax ba moytu yooyu yëpp wàññi bu baax li ñuy lekk ci ay xorom cancer dina wàññeeku tension dina wàññeeku yeneen feebar yi dinañu wàññeeku. Euh, jërëjëf kii itam yaakaar naa ci wàllu jabet lay laaj soo xamee mu ne mu ne ba xam suukar daa am ñu wax ne bu safee euh, mën naa bañ a andi jabet mais bu safut lay andi jabet. <laughs> la bi nga suukar bu safee mun na indi jabet bu saful mun na indi jabet boobu moom bu bees la ci man euh, suukar daal liñ ci wax benn bi rek la nañ ko wàññi suukar su bari si baaxul ci kenn bu fekkee ne ñaari bekk suukar doy na la daal def ñett ba ñeent ba juróom ba fukk amatul njëriñ te mun na la lool waaw suukar bu wàññeeku nag ah musuma dégg ne dina indi jabet kay <laughs> yaakaar naa kon yooyu mooy laaj yi nga xam ne mu ëppoon solo ci laaj yi fi joto a ñëw te aju ci thème bi am na ci laaj yoo xam ne xëy na daa dëppwut ak thème bi yaakaar naa dañuy bàyyi ba beneen yoon su waxtaan wi laajee wax laaj yooyu incha allah daañu ci dellusiwaat ton tontuwaat ci wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.